kon léegi ñu jël xadis bi ci tegu muy xadis mille cent huit mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci mbaalu mbaayu muus mu ndaw mi radiyallahu anhu anna kene ndawal yàlla li kat sallallahu alayhi wasallam qara'a fi rak'atayil fajr jàng na ci ñaari rakkaay fajar yi qul ya ayyuhal hmm? mooy ne loolu nag saar bi yëpp la la bëgg wax <laughs> mooy saar bi dañ koy woowee suuratu qul ya ayyuhal kaafiruun mais tekkiwul ne dafa wax rek yone saa sa dana qul ya ayyuhal kaafiru rek sëgg déedéet <laughs> voilà Abdullah waaw mu ngi noonu ah, léegi nag mu ne kon yonent bi alayhi salaatu salaam daa jàng qul yaa ayyuhal wa ak qul huwa ahad ak booy suuratul ikhlaas beneen suuratul kaafiruun mu xadis bi rawaahu solo na ko muslimun al imaamu abul muslim ibnul hajjaaj léegi laaj bi mooy est ce moom dong ko solo ñu ne la déedéet mbokk taalibeem abu daawuda daal dina koy solo na ko noonu al imaam an-nasaa'i maaja c'est rare lii imaam ahmad solowul c'est <laughs> solo bu al imaamu muslim wa abul husayn mu ngi ko indi ba mooy fiñ noonu wax nañ la même buntu bi la mais hadisu mawlana ibn abbas bi laata mu koy indi bii la ci bii la njëkke mu ne muhammad ibn abbad wa ibn abi umar mu nettali na ma man dong sama ñaari sëriñ ku ci nekk man dong la nettali muy muhammad ibn abbad di muhammad ibn abbad ibn zibriqan al Baghdaadi yu Abu Abdillah al-Makki yu nekkoon bokk te am ki nga xam ne mooy Sufyaan ibn Uyayna ah moom mbokk da doon ànd ak Seydina Sufyaan ibn Uyayna rahmatullahi alayhi léegi moom mii nag di Muhammad ibn Abbad rahimahullah mu ngi génn àddina la 234 rahmatullahi alayhi wa ibn Abi Umar ak ibn Abi moom dàkkantalam la gën a siiwe mais Muhammad ibn Yahya maamam lañ koy kiiwe di ko wax doomu abi Umar waaye yaayam bappam Yahya la tudd muy Muhammad ibn Yahya ibn abi Umar al-Adani al-Hafiz Abu Abdillah al-Makki rahmatullahi alayhi léegi génn àddina la 243 rahmatullahi alayhima qaala mu ne ñoom ñaar nee nañu haddathana Marwan ibn Muawiya du gis nañ ko sànq mooy mooy al-Fazari voilà bul bul bul ne keneen la moom lañ gis fee moom la al-Fazari yi mooy Marwaan ibn Muawiya yaa ngi fàttale ko hadiisu Sayyidina Ibn Abbaas bi radiyallahu ta'ala anhumaa dane wa haddathanaa Qutaybatu ibn Sa'iid qaala haddathanaa al-Fazaari yaani Marwaan ibn Muawiya moo nekk nii Marwaan ibn Muawiya gis nañ ko sànq al-Kuufi wa Dimashqi yu sëtu Uyayna ibn Hisn sangu waa Banu Fazaara radiyallahu an aali Uyayna radiyallahu moom mu ngi génn àddina la 193 rahmatullahi alayhi an Yaziid mu ne mu ngi ko jëlee ci Yazid imam Muslim ne huwa ibn Kaysan mooy Yazid ibn Kaysan la mooy doomu Kaysan di Yazid ibn Kaysan al-Yashkuri mawlahum Abu Isma'il ñi ne Abu Manin rahmatullahi alayhi al-Aslami al-Kufi waaye al-Basri rahmatullahi alayhi moom mi moom moo ko jëlee mu ne an Abi Hazim moo ko jëlee ci Abu Hazim di Salman al-Ashja'i al-Kufi rahimahullah génn àddina li nga xamante ne mooy début l'an cent année cent yi foofu la ci la génne àddina al-Kufi rahmatullahi alayhi an Abi Hurayrata moom nag dafa siiw woon ci Abu Hazim waaye Salman la tudd al-Ashja'i rahimahullah an Abi Hurayrata mu jële ci bàyyi muus mu ndaw mi al-Yamaniyu ad-Dawsiyu ñi ne Abdurrahman ibn Sakhr ñi ne Abdurrahman ibn Ghanm ñi ne Abdallah ibn A'il ñi ne Abdallah ibn Amir ñi ne Abd ibn Amr mi wax leneen ak leneen waaye ni mu siiwee te ñépp xame ko ku ko wax ñu xam ne wax nga mooy kan mooy Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qara'a fi rak'atay al-fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad hadi voilà kon gis nga affaire bi nii mooy ni nga xamante ne nii noonee la dikkee ci ñi eh, nga xam ne noon la dikkee léegi nag mu des ñu ñëw ci eh, bu mujj bi ñu ñëw ci xadis bi nga xam ne mooy bu mujj bi mu ne kon muy xadis eh, mille cent neuf te mooy dernier suñu dernier xadis ci buntu bi nga xam ne moom lañu nekk ni di ko lijjanti eh, mu ne wa an ibni umar lii nag mu jëlo ko ci beneen saxaaba ta'ala anhu mu ngi jële ci ki nga xam ne mooy doomu saydina wa mawlana umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu muy abdallah hmm? ibnu umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma annahu qaal mu ne ramaqtu mooy dama seetlu ramaqtu mooy xool seetlu bu baax loolu mooy ramaqu waaw mooy dama ko jàngal ñu naan jàng naa ko de waaw wala nga gis benn waaye di la xool di la xool nga ko saa loo may jànge nii nekkul na day toog di la jàng naan naan liw bi di di tari non mooy xool naa ko bu baax waaw observé j'ai bien observé mooy ramaqtu <laughs> mu ne waaw avec avec toutes les pré kii quoi euh, kii yi mu laaj mu ne ramaqtu rasulallahi man de seetlu naa seet bu baax rasulullah sallallahu alayhi wasallam shahran lu mat weer lu mat weer may xool yonent bi alayhi salaam rek mooy di ko seetlu buy julli ñaari rakka yooyu après da nga am benn laaj boo xam ne bu légitime la yaa fay boo mu mën a laaj <laughs> hein waaye xaaral bañ pare fii fa kaana yaqra'u te nekkoon na ba ma ko seetlu observe ko seetlu ko bu baax fa kaana yaqra'u fi rak'atayni qabla al-fajr nekkoon na koo xam ne doon jàng ci ñaari rakka yi nga xam ne ñoo jiitu fajar mooy farata bi ah loolu laa wax na julli fajar bu farata bi suba bi dañ koy wooy fajr moom la yox nii qabla al-fajr voilà mooy sunna bi ah bu laata farata bi. bi la doon jàng qul ya ayyuhal kaafiruun da mooy saar boobu suratu kaafiruun wa beneen bi mooy ñaar rakaatay ne kon bu bi mooy boobu léegi bu mujj bi qul huwa allahu ahad di suratul ixlaas imaam at-Tirmidhi mu ne wa fil baabi an ibni Mas'uudin wa anasin wa abi hurayrata wa ibni abbas wa hafsata wa aishata hadith ibn umar hadithun hasan wala na'rifuhu min hadith thawri an abi ishaqa illa min hadith abi ahmad wal ma'ruf 'inda an-nas hadith isra'il an abi ishaq wa qad rawa an abi ahmad an isra'il hadha al-hadith hadha al-hadith hadha al-hadith aydan wa qad ruwiya an abi ahmad an Israa'il haaza al-hadiis aydan wa Abu Ahmad az-Zubayri siqatun haafiz sami'tu Bundaaran yaquul maa ra'aytu ahadan ahsana hifzan min Abi Ahmad az-Zubayri wa ismuhu Muhammad ibn Abdillah ibn Zubayr al-Asadi al-Kufi Allahu akbar ah kon loolu lu ama ama am solo waaw ah. ah kon mu ne imaamu al al al al al al Tirmidhi rahimahullah bi ma dee xadis bi mu ne bu nekk na ci xadis bu mel nii xadis bunt bi Ibn Mas'ud am na xadis mel nii ne kon Seydina Anas jëlee nañ ko ci moom Seydina Abu Hurayra mooy yiñ gis sànq Ibn Abbas ni mooy yiñ gisoon tamit wa Hafsata wa Aïsata gisoon nañ Sayyidatu Aïsa ibn Nabi sallallahu alayhi julli daa kii ba ma ne waaw yónni saa salaam daa gàtt ba ma da koo gàttal ba ma ne nii yónni saa salaam woyofal da ko woyofal ba ma ne nii yónni saa salaam tari na ci faatiha hmm? waaw mooy xadiis yooyu rek waaw <laughs> waaw loolu léegi nag mu ne euh, mu ne nag xadiisu oh, kii bi Ibnu Umar bi xadiisun xasan noonu imaamu Nawawi wax ci suuf rawaahu Tirmidi wa qaala xadiisun xasan imaamu Tirmidi de solo na ko nee na xadiis bu baax la léegi moom mu ne wala na'rifu min xadiisi Sawri xamuñu xadiis bi ci xadiisu Sufyaan as-Sawri dañu waxuñu loolu de ñun waxuñu loolu est wax nañu euh, non ñun àgguñ fi ah <laughs> wax nañ ñan ñoo ko solo non waxaguñ ko lu tax ñu ñëw rek dugg ci lii léegi kon mooy ginnaaw ñu gisee lii voilà <laughs> waaw waa ni Ibn Umar léegi niñ jëla yo comme Seydina Ibn Umar nee na damaa seetlu saa salaam weer muy jàng euh, euh, ci ñaari rakk yi nga xam ne laata ñuy julli. farataay fajar gi qul yaa ayyuhal kaafiruun ak qul huwallahu ahad mu ne rawaahu Tirmidi imaamu Tirmidi moo ko solo wa qaala mu ne xadiisun lii xadis la boo xam ne xasanun bu baax la léegi laaj bu njëkk mi waaye ko moom donga ko solo ñu ne de déet déet loolu la ñu waroon a njëkke al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi solo na ko na ko noon al imaam ahmad ibnu shu'ayb an-nasaa'i ak al imaam ibnu maajah al qazwiini al imaamul Tirmidhi rahimahullah mu ngi ko di abwaabu salaati ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu taxfiifi rak'atay al-fajr mu ne haddasanaa Mahmuud ibn Ghaylaan wa Abuu Ammaar mu ne nettali nañu suñu sëriñ bi Mahmuud ibn Ghaylaan al-Adawi Abu Ahmad al-Marwazi rahimahullah wàccoon fi nga xam ne mooy Baghdad kon al-Baghdadi génn àddina la 239 am ñu ne la 249 rahmatullah alayhi wa Abu Ammar ak suñu beneen sëriñ bi Abu Ammar al-Husayn ibn Hurayth ibn al-Hasan ibn Thabit euh, ibn Qutb al-Khuza'i Abu Ammar al-Khuza'i al-Marwazi génn àddina la 244 rahmatullah alayhi qaala mu ne ñoom ñaar ñim nee nañ haddathana Abu Ahmad az-Zubayri moom lay wax ci suuf liñ doon jàng sànq mu ne Abu Ahmad az-Zubayri da mu tudd Muhammad ibn Abdillah ibn Zubayr ibn Umar ibn Dirham al-Aslami Abu Ahmad az-Zubayri mawla Bani Asad al-Kufi rahimahullahu ta'ala génn àddina la 203 moom moo ne leen nettali qaala mu ne haddathana Sufyaan mu ne fi ñu nettali mooy Sufyaan di Sufyaan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kufi rahmatullahi alayhi génn àddina li nga xam ne mooy la cent soixante et un gane àddina la quatre-vingt-dix-sept nekkoon ha euh, ki nga xam ne amirul mu'minin moom comme xaritam bi sayyidina Shu'ba radiyallahu anhuma an abi ishaq moo ko jële abu ishaq di amr ibn abdillah ibn ubayd as-sabi'i abu ishaq al-kufi al-hamadani as-sabi'i al-kufi moom mu ngi gane àddina euh, ci jeexitalu kii ci euh, xilaafa Seydina euh, Ousmane ci la gane àddina voilà am na ñu ne l'an vingt-neuf la gane àddina am ñu ne trente-deux am ñu ne trente-trois lu mu ci man di doon loolu lépp ci xilaafa Seydina Ousmane la radiyallahu anhu génn àddina nag l'an cent vingt-neuf moom bu dee ñu ne vingt-neuf la juddu mooy daal juddu cent du cent ans la allahu akbar am na nag ñu ne l'an cent vingt-six la génn àddina ñi ne l'an cent vingt-sept ñi ne l'an cent vingt-huit waaye li gën a siiw mooy l'an cent vingt-neuf rahmatullahi alayhi moom Abu Ishaq as-Sabi'i rahmatullahi alayhi an Mujahid mu jële ci Mujahid ibn Jabr rahimahullah al-Makki rahimahullahu ta'ala Abul Hajjaj al-Muqri al-Mufassir rahimahullahu ta'ala siiw lool Mujaahid moom <laughs> ñi ne Abu Muhammad hmm? eh, al-Makhzumi mawlaahum moom jamonoy Seydina Omar la gane àddina la 21 génn àddina la cent hmm, ci ay wuute tamit yu am <laughs> kañ la kañ la génn àddina an ah, ibn Umar moom mu jële Seydina ibn Umar Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufay ibn Abd al-Uzza Abu Abd al-Rahman saahibu rasuulillah sallallahu alayhi wasallam bokk tamit moom ci abadi yi ñu doon wax ñi nga xam ne ñoo ëpp tamit li ñu solo ci yonente bi alayhi salatu wa salaamu moom ni saydina wa mawlana ibn Umar moo topp ci saydina Abu Hurayra Abu Hurayrata yalihi ibn Umar voilà annahu qaal ramaqtu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam shahran fa kana yaqra'u fi rak'atayn qabla al-fajr bi qul huwallahu qul ya ayyuhal kaafiruun wa qul huwa allahu ahad après ci la waxoon buntu bi ibn Abbas Anas Abu Hurayra Seydina radiyallahu anhu ñoom ñëpp ak Sayyidatu Aisha Seydina Sayyidatu Hafsa ñoo ñëpp indi nañ hadis mal ni Seydina Abu Hurayra ibn Abbas mu ne hadis ibn Umar hadis Umar mu ne hadis bi xamuñu ko ci hadis as-Sawri bu jëlee ko ci Abu Ishaq illaa lu hadis Abu Ahmad wa Zubayri mu ne wàllu lii siiw nag ci nit ñi mooy hadis Israa'il mooy Israa'il jële ko ci ki nga xam ne mooy maamam isma Israa'il ibn Yunus ibn Abi Ishaq jële ko ci maam parce que maam dafa guddoon fan ah waqad rawaa mu ne ta soloona an Abi Ahmad jële ci Abu Ahmad an Israa'il jële ko ci Israa'il hada al-hadith ay waqad bi jële ko ci Abu Ahmad mu jële ko ci Israa'il foofee boobee mooy càllale boobee ci Israa'ilu ci jaar muy ibn Yunus ibn Abi Ishaq ponkal lañu woon yu ne woon Kufa man euh, euh, euh, hada al hadith aydan xarit la woon ci imam Sufyan ath-Thawri ne rahmatullah wa Abu Ahmad az-Zubayri mu ne thiqatun Abu Ahmad moom ku dëgër la ba pare hafiz la mu ne dégg naa Bundaaran imam at-Tirmidhi mu ne dégg naa Bundaaran <laughs> mooy Muhammad ibn Bashar bokk ci waa sëriñ waa kutubu sitta yi mu ne man dégg naa ko moom Bundaar mu ne yaqulu mu naan maa ra'aytu masumaa gis ahadan ahsana hifzan min abi ahmad az-zubayri masumaa gis man bundaar waaw ku dàqa mo ku gën a rafetu mokkal kenn ku ku gën a rafetu mokkal ko abu ahmad az-zubayri mu ne abu ahmad moom nag turam muhammad ibn abdillah ibn zubayr al-asadi al-kufi la tudd gis nañ ko sànq li ñuy def taxrij bi kon xadiis bi nii nii la ko al imaamu abu isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi hmm? ah léegi ah. ah waaye xam nga mu ngi naan ana Aysata kii al imaam Ibn Maaja dafa solo jële ci Sayyidatu Aysa mu ne Sayyidatu Aysa ne kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli rak'atay al-fajr fa kaana yaqulu ni'ma suurataani humaa Abdullah yaqra'u bihimaa fi rak'atayil fajr te doon na wax naan ni'ma aski waaw as-suurataani aski ñaari saar yi nga xam ne ñoom ñaar moom la yonent saa salaam yaqra'u bihimaa fi rak'atayil fajr moom la doon jàng ñaar rakkaay fajar yi qul yaa ayyuhal kaafiruun ak qul huwallaahu ahad waaw kon lii Sayyidatu Aisha ci boppam ma solo woon naan yoneen saa salaam dama doon laaj sax yoneen saa salaam est-ce que yoneen saa salaam tari na hmm, moom ci boppam solo na lii moom di say eh, al imaamu eh, Sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala eh, anha wa ardaaha ta hadis boobule Euh, al imaam nii la ko ëndee nii la ko ëndee mu nekk xadis boo xam ne euh, euh, <laughs> xadis bu dëgër la noor <laughs> imaam al-Hafiz bi ko tuddee ci al-Fath dane bi isnaadin qawi mais xadis bu wér la parce que naa la wax càllale bi wala al imaam lii yëpp c'est pour ñu ngi ñëw ci masala bi nga xam ne moo ñu defe woon te waxoon nañ la brossé woon nañ ko ci jotaay bi ñu génn te mooy bi gën a mag moom la ñuy gis après pare ci tëj bunt bi complètement mooy est-ce que ñaari rakk yii ñuy julli yu fajar yii laata bu farata bi loolu dañ ciy tari ba pare loolu dañ ciy tari benn mbir la mais buñ ciy tari faatiha d'accord est-ce que dañ ciy teg saar wala déet loolu surtout loolu léegi xoolal al imam ibnu maaja rahimahullah kitaabu mu ngi ko di iqamati as-salaa wa sunnati fiha baabu ma jaa fi ma yuqra'u fi rak'atayni qabla al-fajr wala mu def ko baabu ma waaw ma yuqra'u wala ma yaqra'u mooy ar-rajulu fi rak'atayn ma baabu fi ma yuqra'u ma jaa fi ma yuqra'u fi rak'atayn qabla al-fajr al-imam ibn Majah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini rahimahullah mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba <laughs> waay yow <laughs> waay ma ne la hadis bu wér mu ne nettali Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usman ah, al-Absiyu al-Kufiyu al-Wasitiyu rahimahullah gis nañ ko sànq fee génn àddina la 235 gane àddina la 159 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Yazid ibn Harun Yazid ibn Harun a ngoog ñii ñii ñépp sawaay ci kutubu sitta waa kutubu non seulement euh, euh, ash-shaykhaani dañuy jël xaalis ci ñaar ñi <laughs> ñaar sawaay Yazid ibn Harun ibn Zaazi Abu Zaadaan ibn Saabit ñii ne Abu Xaalid eh, ñi aslam al-Waasiti ñii ne Waasiti la ñii ne non Buxaari al la way <laughs> moom mu ngi gane àddina la 117 génn àddina la 206 rahmatullahi alayhi ah. qaala mu ne haddathana al-Jurayri nettal mooy Sa'id ibn Iyas al nga xam ne siqatun ku ku ku kawee ngi tamit ñoom mais mais saway saway ah way moo ko nettali di Sa'id ibn Iyas Abu Mas'ud al-Jurayri al-Basri rahimahullah génn àddina 144 am na ay wuute nag ci wax yooyu an Abdillah ibn Shaqiq gis Abdillah ibn mañ gisoon te imam Seyna kii doon wax ne Euh, an-Nawawi naan al-Mujma su ñu am dañoo dëppoo ci ak jalaalatihi ak màggaayam waaye am na ak euh, da doon euh, wax wax yu jaarul yoon Seydina Ali ma ne loolu problème la moo nekk nii Abdallah ibn Shaqiq di Abdallah ibn Shaqiq al-Uqayli Abu Abdirrahman ñi ne Abu Muhammad al-Basri rahimahullahu ta'ala wa ghafara Allahu lana wa lahu kon léegi mu ne kon nag an Aisha ta moom moo ko jële sayyidatu Aisha xam nga moo laa jël sayyidatu Aisha ci julli yi ak yone saa salaam doon naafila ak yooyu an Aisha ta mu jële sayyidatu Aisha bint Abi Bakr as-Siddiq ngi nga càllale bi ah voilà léegi radiyallahu ta'ala anha annaha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli rak'atayn qabla al-fajr wa kana yaqulu ni'ma suratani huma yuqra'u bihima fi rak'atay al-fajr qul huwa allahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun mu ne leen saa sam da doon jàng da doon julli ñaari rakka yi nga xam ne ñoo ñëw laata laata fajar te doon na wax naan ëskëy ni'ma ëskëy ak ñoo baax as-suurataani ñaari saar huma ya nga xam ne yuqra'u des nañ jàng bihima ci ñaari rakka yooyee waaw fii rakatay al-fajri di qul huwa allahu ahad suuratul ikhlaas ak qul ya ayyuhal kaafiruun kaafiruun mooy gis nga càllale bii nii hein ñoom ñëpp ay wér lañ ta moo tax al-Jurayri moo ci jaxasoo ak mujj jundam te moom ash-shaykhaani liñ la wax ne tàllale bi ma ne ala sharti shaykhayni lañu laa wax ci sharti imaamul Buxaari ak imaam Muslim ñoom dañoo sukkandikoo ci moom waaw waaw moo tax euh, euh, boroom Majma'u Zawaa'id moo doon wax loolu mais tàllale bi al-Jurayri mu nga fa ihtajja bihi ash-shaykhaan fi sahiihimaa waaw sauf que illa anna ixtalata fi axir umrihi wa baaqi rijaalihi siqaat waaw al imaam al haythami mu ne eh, eh, sa càllale bi al jurayri mu ngi fi moom lañ la wax sànq ah muy sa'id ibn iyas rahimahullah mu ne boroom ñaari sëriñu mag yi imaamul buxaari ak imaam muslim dañoo sukkandikoo ci moom di lay di ko laye ci seen ñaari saxiix yi sauf que bi muy génn àddina dafa jaxasoo feewu dundam li des ci góor ñi moom jarul ñu lay wax ñu wóor lañu voilà léegi kon mooy gis nga xadis bii nii xadis la boo xam <laughs> te ni ci lay yi day day day gën a fendali rek lay yi nga xam ne moom de toute façon xadis yee leer nañu ba pare bi Mawlana Ibn Abbas bi ak Seydina wa Mawlana Abu Hurayrata léegi nag ginnaaw bi ñu gisee lii walillahi alhamdu wal minna gis nañ kon. xadis yi yëpp boo seetloo lëkkaale ak suñu bunt bi d'abord bunt bii di wax ci woyofal ñaari ràkkaay fajar yi tey leeral lan lañ ciy jàng ci ñaar yooyee ak leeral seen waxtu ñun côté bii mooy li ci digg bi wa bayaani ma yuqra'u fiihima leeral la ñuy jàng ci ñaari ràkka yooyee moo nekk fii xadis yi xadis ibn Abbas bi dafa leeral te ne yonent saa salam euh, gisoon nañ ko fan yee bi ñuy wax ne ma ci masala yi kanta toujours ci Fatiha moom nit mënoo ci sukkandikoo naan boo kon fii lii rek la ñuy jàng parce que loolu du ñu xam la te waxoon nañ yeneen saa sax lan lay waxe ne bépp euh, kii euh, euh, sala julli boo xam ne tudduñ ci Fatiha fa yéex xidaaj fa yéex xidaaj fa yéex xidaaj xayru tamaam ba pare moom muy jullee noonu wala yaazu billah loolu xalaat nañ ko ci yeneen saa sax bépp julli boo xamante ne nii jànguñu ci bu ummil kitaab bi Fatihatil kitaab boobu gayri tamam ak tamit ñi nga xamante ne nii amul julli lu dul ñu jàng ci a fatihatul kitab yooyu yëpp nga mu leer moo tax yooyu borom xam-xam yi ak tamit nettalikatu hadith yi léeg-léeg bu ñuy nettali même sahaaba yi radiyallahu anhum yenn la la jàng léegi dañuy suti lool parce que loolu lu ñu xam la quoi voilà loolu ça va avec loolu julli bu amul fatiha julli jooju matu yeneen saasam dina def julli ñu matul wala iyaazu billah kon mooy bu tuddul fatiha fii kenn manu cee tudd ne bon ibnu abbas gis nañ ni waxul ne jàng na fatiha wa kaana yaqra'u fi rak'atay al-fajr fi al-ula minhuma qulu amanna waaye tamit loloon wax beneen bi amanna billahi wa shad aaya yooyu bu sayna abu hurayra tamit na ne qara'a fi rak'atay al-fajr lépp jàng ci ñaari rakkay fajari qul ya ayyuhal kaafiruun qul huwallahu ahad ibnu umar tamit loolu wax kon nag bon euh, euh, on va trouver une autre conclusion ça veut dire que ma ne la ça veut dire ça veut rien dire non ma loolu manoo ci ci tegtaloo di wax loolu parce que njàngum euh, li nga xamante ne nii mooy fatiha loolu dafa leer ci yeneeni dalil yoo xam ne moo gën a moo raw wuduhul qamari badru badru yabin sawaay waaw moo gën a leer loolu dafa leer nañ waaw loolu am am solo te waxoon nañ la li imaamu ibn euh, an-Nawawi euh, doon wax ci bii weesu voilà ci wàllu njàng mi voilà euh, ci <laughs> suuratul ci ci ci ñaari rakkaay fajar yi ak li nga xam ne moom la ci waxoon hmm? léegi que ne loolu imaamu yi doon nettali ak imaam al-Qaadi Iyaad ñenn ñi naan comme hadith Sayyidatu Aisha bi doon wax ne moom da doon si gi sàkk sax est jàng na ci fatiha ñooñu tax ñu ne amul jàng la qiraata fihima aslan waaye ma ne ñaari rakkaay fajar daa amul kon ñu ngi ci suñu masala amul benn jàng laa wax est ce ci jàng loolu te lii waxoon nañ ko waaw mu ne loolu imam al-Tahawi ak imam al-Qadi Iyad ñoo ko tudd te loolu xalatum bayin loolu moom ak njuumte leer naññ la waaw faqad sabata ndax sax na fil ahadith sahiha yi nga xam ne imam Muslim tudd loolu mooy ibnu Umar yi ibnu Abbas ak Abu Hurayra wala Abu Hurayra ibnu Abbas sax noonu la ko rangalee eh, ne jàng na ci bu dee Abu Hurayra qul yaa ayyuhal kaafiruun qul wallaahu ahad bu dee Seydina Abu Hurayra gis na ibnu Abbas nañ tudd an qulu aamanna billah ak yooyu ak qul yaa ahlal kitaabi ta'aalaw ak yu mel noonu loolu moom dafa leer nañ moo tax loolu moom eh, amul daraa ci dëgërul voilà léegi euh, mu des léegi nag ñu ñëw ci masala bi après gën koo taaj alhamdulillah euh, masala bii nii mooy léegi la mooy àttee jàng ci ñaari rakk yi nga xam ne moom lañ nekk seenu amul solo ñu ne la xadiis yi ñu fi gis nii yëpp day leeral dañ ciy jàng xadiis Sayyidatu Aysa bi waxoon nañ la nekkul day sikki sàkka ndax jàng na Faatiha bi mooy da ko comparé ko leeral ni mu baaxe woon doon doon ak doon jullee ko doon euh, baarale ak ni mu yi ni mu gaawe ba moo tax mu ne ba kay da ngay dama doon wax sax naa est jàng na Faatiha mais mooy jàng na ko du gis nañ sànk xadiisam bi nga xamante ne nii Euh, mooy que ni jàng na ci faatiha kon nañ teggi njàng mi kon loolu mooy wane kenn du ci jàng loolu daa dëgër gis nga xadiis Ibnu Maaja bi rahmatullah alayhi waaw Sayyidatu Aysa nee na Yonent saa sallam da doon jàng qul yaa ayyuhal kaafiruun qul yaa ayyuhal ak qul wallaahu ahad ba ni'ma suurataani yi nga xam ne moom lañ ciy jàng ni'ma as-suurataani ñaari saar yi nga xam ne moom lañ ciy jàng waaw al imaam kii. Waliyuddin al-Iraqi nekkoon surtout doomu al-Iraqi men al-imaam al-Iraqi rahimahullah léegi mu ne euh, euh, masala bi kon masala ay wuute ci jàng euh, ci lan mooy àttee jàng ci ñaari ràkke yi mu ne lii nii wax wax bi nga xam ne moom lañu waxoon sànk waaw lenn ci salaf yi waqat baalaxa comme ni ko Imaam an doon waxe naan am na ñoo xam ne moom dañoo jiggi da jiggil dayo ba ne kenn du ci jàng dara ñaari da taxaw rek après di sëgg <laughs> waaw mu ne ñu mu ne kenn du ci jàng ci cosaan mooy li Imaam At-Tahawi imaam kee doon euh, doon nettali rahmatullah alayhi loolu moom dëgërul diitu gisoon nañ ko lu jiitu mu ne wa qaala Maalikun wa jumhuur ashaabi kanta imaamu Maalik imaamu daaril hijra Eh, radiyallahu anhu wa ak li ëpp ci ngiram te lu waxoon nañ la ko lu Maliki yëpp d'accord ci lii de ñu ne laa yuqra'u ghayrul fatiha duñ seeti ci jàng lu dul fatiha ñaar rakkaay fajar daal fatiha kese boo mën a li ëkk ci ngir bi <laughs> fatiha kese lañ mu ne lii imaam ibn Abdul Bar moo ko nettali ci lu ëpp ñu bari ci borom xam-xam yi mais loolu mooy ñu bari ci borom xam-xam moom yi mu kii mais sinon yeneen yi eh, ñeneen yi non moo tax mu ne wa qaala Shaafi'i waliyu diin mu ne kanta al imaam Shaafi'i wa jumhuuru ashaabi wa Ahmad wa Ahmad wa Seydina Ahmad imaam Ahmad ibn Hanbal wal jumhuur ak Seydina ak wa jumhuurul ulamaa rahmatullahi alayhi ah, comme ni ko imaam an-Nawawi waxe woon ci jotaay bii ñu génn gisoon nañ ko voilà ñu ne yustahabbu dañ si dañ koo sopp an yuqra ñu jàng fiihimaa ci ñaari rakkay ba'da al-Faatiha suura waxuma la fatiha kese mais après fatiha loolu d'accord nañ lijjanti nañ te ne loolu dañ ciy jàng léegi nag Maliki yi rahmatullah alayhi lu bari ci ñoom dañu ne euh, mbir mi da ngay yem rahmatullah alayhi da ngay yem ci fatiha kese loolu nag eh, ñii ne déedéet dañ ci yokk sax imaamu Shafi'i jumhurul ulama ak ñu bari ci Maliki yi rahmatullah alayhi dañ ne non bañ a jàng dañu ciy jàng saar kay fatiha ak saar waaw parce que nan la ñuy def ak xadiis yu leer yi nga xam ne buntu bi comme buntu bi imaamu Nawawi samp xadiis yi ñëw nan lañ koy def nan la ñuy def ak loolu xanaa Sayyidatu Aisha ñu wax ne sax xadiis Ibnu wax na ñu moom day yeneen saa sam doon na ci tamit qul yaa ayyuhal kaafiruuna qul wallaahu ahad ñuy def ak yooyu xadiis yooyu yëpp ñu teg leen fee parce que Sayyidatu Aisha daa waxe wax joo xam ne day yenu te loolu mooy dëgg day yenu ne rek yeneen saa sam daa doon gaawal ñaari rakka yi loolu kese la ci jublu mais tekkiwul woon ne du tari du tout voilà kon loolu la quoi <laughs> ñoom nag ñu si lañ ciy jàng leneen lu dut faatiha kese te loolu lañu ñu sopp waaw kon loolu lu am am solo la ok ah kon euh, lii mooy li nga xam ne mooy dëgg waaw kanta hadith sayyidatu Aisha bi euh, di laaj hal qara'a fihima bi ummul qur'an loolu mooy est ci moom kese la ah wala boog da cee yem da cee da cee teg leneen loolu lañ koy déggee mooy lan ngir gaawal kese la woon mais waxuma la jàng faatiha kese daa am lu mu ci teg waaw parce que ren saa salaam li doon aadaam liñ la ko waxee di la ko répéteel mu gën a leer mooy jàngam da doon ah ah, ah nekkul woon jàngu parax parax te julleem da doon dal gaa du di kii ba pare mu jël temps waaye yii da koo def lu wuteeg lañ ko xamee loolu moo tax. du questionnement sayyidatu Aisha hal qara fihima bi ummil qur'an radiyallahu ta'ala anha waaw waxoon nañ la nag am na ñeneen ñu waaw day jàng waaye ne guddal mën naa guddal sax te loolu lu ëpp ci Hanafi yi loolu la ñuy wax waaw <laughs> euh, waaye euh, am na ci euh, sax ñu ko toxal comme l'imam al-Hafiz Ibn Hajar wax ci Ibrahim an-Nakha'i rahimahullah non ki euh, waaw Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullah al-imam al-Bayhaqi mu ne indi na ci xadis boo xam ne bu ñu yëkkati la ci saa saa waaye ci mursalu Sa'id ibn Jubayr la waaw mu ne wa fii sanadihi raawin lam yusam nekk na ca càllale boobee di wax guddal gi ci jàng mi ñoom dañ ne njàng mi waaw am na ñoom Hanafi yi ñoom d'accord nañu ak Shafi'i yi waa ah, ah, Hanbali yi mais ñoom dañ ne xam nga ñee dañ ne la dañ koy non seulement lii sunna ci rakkay euh, fajar yi te loolu Maliki yi d'accord nañ ci mooy da nga koy woyofal da nga koy woyofal euh, mooy bu mu gudd waaw bu mu gudd de da nga koy woyofal comme ni mu tudd fii rek léegi nag ñoom dañoo jàpp ne ñoom mais loolu dëgg la sopp nañ ko comme Imaamu Nawawi doon wax naan loolu même ñi nga xam ne lenn jëli nañ ci lenn boroom xam-xam yi ñu ne mën na ko guddal mais ñëpp d'accord nañ ne mën nañ ko woyofal waaw dañ ne rek lay mën naa nekk waaye que ni bi ñëpp ci d'accord que ne loolu lu ñu sopp la est-ce que léegi mën nañ ko guddal loolu la ëpp ci Hanafiya yi di wax ne sii sii te waxoon nañ imaamu Maalik dane woon ki nga xamante ne nii mooy non loolu beneen affaire la mooy Hanafiya yi rahmatullah yi ñoom dañu ne sii lool mën na nekk kay waaw sukkandikoo ci hadis boobu nga xam ne eh, daa am raawin lam yu sam ak yu mel noonu. léegi nag am ñoo xamante ne nii loolu it waxoon nañ ko dañ ne non loolu mooy képp koo xam ne te lool jële woon nañ wax ju mel noonu ci maamu Maalik yow daal li nga xam ne mooy sa wirdu julli gi nga doon def guddi daf laa raw nga daal di koy dab dabaatal ci ñaari rakkaay fajar yi xam nga léegi moo doon est ce que mën nañoo naafile après jàkkaay fajar yi waaw am ñu ne si bu dee ne daa am kay da koo rawoon li mu doon naafile man na ko def ci guddi gi. waaye wax bii beneen wax la mooy que ne non ñaari rakkaay fajar yi la nga moom lay tari ci biir fii ngay essayé maadaama imaam bi bu dee imaam bu lay jiitale jógagul julli yow ko del del del code na waaw <laughs> te lii luñ jëlale ci al imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi rahmatullahi alayhi hmm? eh, nako noon al imaam Ibn Abi Shayba imaam al-Hafiz soloona wax ji jële ko ci al imaam al rahmatullahi alayhi mooy que ne bu dee nit ki daa am lu ko raw ci naafilaay guddeem lu mu doon tari comme xisib la doon tari <laughs> waaye mu dugg ci jàkka ji euh, mais imam bi euh, bon tey teelu ñëw kii quoi fajar jot mën naa rëpp mën naa gaaw nee na il faut mu jàng-jàng mu barde sinon bu naree nekk di kii comme ni ñu waxoon bismillahir rahmanir rahim non loolu moom de toute façon fatiha bi sax bu moytuwul imam bi dina jóg jotu pare mais day gaaw ngir fexe ci jàng eh, eh, tas ko ci ñaari eh, kii yi quoi rakka yi bu dee mën naa nekk waaw léegi loolu lay wax ne loolu ñu boobaa ñoom dañu naan bu boobaa guddal man naa nekk voilà léegi nag kon loolu la kon lii nii euh, euh, ci gàttal gisoon nañ ko ak ko gis mooy li nga xam ne mooy sunna lenn la non seulement ñaari rakka yi dañ ciy jàng mais dañ koy woyofal te liñ ciy jàng baax na ñu jàng ci laay yi nga xam ne moom la imaam ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhu wëndi na yoneen saa sam da doon jàng qulu amanna billah waa maa unzila ilayna ak amanna billah washhad bi anna muslimun ak ta'aalaw ila kalimatin bu ko ci neex mooy tànn léeg-léeg nag li gën mooy muy def lii di def lii ndax yeneen saa sax day wan ne loolu la war def ak qul yaa ayyuhal waaye le fait que bi mu doon gën a amaana euh, dappatoo nag gin saxoo ëppoon li doon def mooy qul yaa ayyuhal kaafiruun qul wallaahu ahad parce que Ibnu Umar dane man ramaqtu damaa seetlu yonent saa shahran weer muy def loolu te euh, wax léegi am na lu ma la wax ne xaaral ba ngaa fàtte loo xam ne lu légitime la fay loo mënoon laaj waa Ibn Omar waxul woon temps yee bi ñuy wax euh, rakaay euh, rawaati bi sunanu rawaati bi ak sunanu raatiba ma al fara'id kene moom am na ñaari rakka yoo xam ne moom sœuram Hafsa moo ko wax ndax waxtu la woo xamante ni mooy ñaar rakka yi nga xam ne yeneen saa saa da ko doon julli bu ñu noddee fajar ba pare laata muy ñëw di ci nit ñi di julli ci da ko doon julli waaw da ko doon julli eh, ñaari rakk yoo xam da koy gàttal xafiifa tey ni mu ne lool Hafsa moo ma ko nettali sama sœur ah dane maa lay fii moom dane hein eh, dane moom eh, te lool xadis mille cent cinq bi gisoon nañ ko ci ci xadis bii ñu ci bunt bii ñu nekk mooy xadis bii passé bu noomar lañ gis bu ko jiitu woon hadith ba ñu gisoon sayyidatu Hafsa la te boobu sayyidina Ibnu Umar moo ko jëlee ci moom ne wa nii ukhti Hafsa wala wa haddathatni Hafsa kenn yeneen saa salaam sama ah sama sœur Hafsa de moo ma nettali kenn yeneen saa salaam doon na julli ñaari rakk yoo xam ne dafa yu xafiifa tey bu ñu noddee diggante nodd bi ak muy génn di ñu jiite lool mu ne lu tax man xaw ma ko woon parce heure la boo xam ne man doon ma foon nekk ak moom doon mu dugg ci yeneen saa salaam waa léegi fii nag hadith bi daf ne moom seetlu na yeneen saa salaam weer. ñu ne la waaw <laughs> loolu dàqantewul mooy xam nga ne moom Ibnu Umar radiyallahu anhu tayyib <laughs> yaa vay mooy al asani yi nga xam ne li seet rek jeexitalu yonent bi sa salaam bi nga xamante ne nii mooy lool xamu ko woon du tout ni ko sëram Hafsa moo ko wax ne ko yonent bi alayhi salaam doon na julli mooy dina day julli ñaari rakka te loolu mooy ci dundu yonent bi alayhi salaam la Sayyidat Sayyidatu Hafsa bi ko koy nettali bàyyiwul ba yoonu saa sam génn àddina loolu ngay dégg wax ji parce que bu doon loolu nan la man a waxaate fii ne man après man seet naa ko sinon manoon na ne loolu am na yeneen ñaari rakka yoo xamante ne yoonu saa sam da ko doon julli boole ko ci rawaati bi mooy eh, eh, ñaari rakka avant julli suba farataay suba gi mais yee eh, dafa lim yële ba pare ne man lii hafiztu min rasulillah lii laa tekk ci yoonu saa ba pare ne waaye sama sœur Hafsa nettali na ma ne am na yeneen muy fukk yam waxoon mu ne yettali na ma nag yi nga xam fukki rakka léegi nag mu ne ma sauf que nettali na ma nag yoneen saa sam doon julli ñaari rakka laata muy muy muy julli fajar bi fara farataay suba gi léegi muy douze loolu noonu ci jamono yonent bay saa sam la woon léegi say dam doolaar ba bañ ko waxee loolu Sayyidatu Hafsa wax ko loolu léegi nag ci la commencé di essayer di seetlu yonent saa sam ci jamono yi nga xamante ne moom dina ko possible mu koy gis waaw te loolu mën na nekk seetlu na ko ci tukki yi waaw parce que ren saa saa rakk la yoo xam ne da doon saxoog moom waaw mais tamit loolu mooy loo xam ne moom da koo seetlu Ibnu Umar ginnaaw gi la ne xaaral mu seetlu affaire bi waaw comme li nga xam ne bu ma soo ne ne ren saa saa def na da doon da doon kii nekkul ne daa gëmul li sëy bien sûr mais. ngir moom mu am ci lu leer ba seetlu waale ana lan lay jàng te loolu nan moo wax ne ramaxtu googee nag dafa tax ñenn ñi naan boo ak tamit xadiis Mawlaana Ibn Abbaas mais ñii nan lañ dégg lii qulu amanna si Seydina Abu Hurayra ne yoneen saa sa doon naan qul yaa kon ça veut dire ñaari ràkka yooyu da koy wax ci kaw <laughs> est-ce gis nga ñenn ñi tegtaloo ci lii ne kon ñaari ràkka yooyu Euh, da nga koy wax ci kawam ah. xam nga ñoo ngi naan ñaar rakka yi nga xam ne dañ la yàgg wax ah. euh, moom ngay njëkk julli balaa julli ñaar yu mujj yi nga xam ne ñooy farata bi te di ko wax ci kaw mais est dañ koy wax ci kaw am ñenn ñu ne sii dañ koy wax ci kaw waaw parce que saxaaba yii nii radiyallahu anhum doon lañ ko xamee. parce que bu doon yeneen saa salaam waxu ko woon ci kaw ñoom doonu ñoon xam ne lii la doon jàng yeneen Seydina Ibnu Umar du ne ramattu Rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam shahran weer muy jàng qul yaa ayyuhal kaafiruun qul huwallahu ahad ak yi ibnu abbas radiyallahu anhu wax ne moom loolu la yone saasam doon tan nuñ ko xam ne bu dul woon ne dañ koo dégg ñu ne la lenn benn affaire am na ibnu abbas man naa am te loolu possibilité la boo xam ne kenn mënu koo dàq le fait que nag moom waxul ne loolu foofu la ko jëlee loolu mënoo ne amul mais ab supposition la boo xam ne mooy mën na nekk da koo laaj yoneen saa waaye saa sallam mu wax ko loolu mën na nekk waaye man a nekk moom ci boppam dafa doon fanaan gis nga histoire am bu siiw boobu mu ñëwee doon fanaan parce que moom euh, euh, tantam euh, di sëru yaayam di sayyidatu Maymuna bint al-Harith al-Hilaliya rakku yaayam la Ummul Fadli Lubabatu bint al-Harith moom tamit ñëwoon na fanaan foofu ba yeneen saa mu tëdd seen diggante yeneen saa salaam ak soxnaam mu jóg di julli mooy xadisam bu siiw boobu di mu yoon mu nee na nelawuma may xool yore saa saa nan lay dundal guddi dalay dundale guddi ji loolu kon boobu mooy man na ko seetlu foofu ba xam ne voilà yore saa saa lii la jàng waaw dégg ko muy wax ndax daan ne woon ci wetam te guddi googu da koo defoon uniquement ngir jàng si waaw waaw ñii nelaw moom muy jàng si Allahu akbar kon loolu mooy tal yi amaana bii mooy gine bi nag kii que ne noonu la ko dégge noon la ko xame que ne saa sam da doon tar yi léegi nag kon ñi nga xam ne kon dañu ne euh, lii day wane ne kon ñii li tax ñu dégg lii mooy kon dañ ciy jànge ne kon ñaari rakka yooyu dañ koy wax ci kaw imaam al-Hafiz Ibn Hajar ne wala xujjata fii wane waaye hadith <laughs> yi amulu tegtal benn tegtal buy wane ne dañoo war a wax ñaari rakka yooyu ci kaw waaw waaw ndax day yenu l'ihtimal an yakuna dhalika urifa bi qira'ati ba'd as-sura ndax dañ koo xam ndax dañ koo dégg muy jàng lenn yore saa ko doon def di jàng benn saar même tisbaar ak tàkkusaan di di jiite saxaaba yi ñu dégg muy wax yenn kàddu te lool al imam Abu Qatada mu ne euh, kon mën naa nekk que ne dañ koo xam parce que dañuy dégg xam nga boo déggee kenn di julli Abdullah tisbaar muy wax ci suuf. tari Fatiha di wax ba ci biir nga dégg ko ma mahdubi alayhim wala daalliin mooy déggoo leneen li mais dégg nga muy wax ghayril mahdubi waxal ko ci kaw ba ko mais loolu xam nga ne kii Fatiha la doon tari mais <laughs> wax di continuer di ceeg saa wala ana antum abidu ama wala antum aabiduuna maa mooy loolu noonu mais bi nga xam ne kii qul yaa ayyuhal kaafiruun lay tari parce que quand <laughs> wala antum aabiduuna moom loolu kaafiruuna la voilà <laughs> loolu mu ne loolu loolu da koo yenu te loolu yonent way saa saam da ko def kama sabata fi sifati salaatihi sallallahu alayhi abi min hadith abi qataada fi salaati zuhri comme li mu saxe ci hadiisu Seydina Abu Qataada bi ne saxiixay ni ci bi euh, fii bon ci mooy euh, ria moom bi muy wax imaam al-Haafiz rahimahullah ci al-Fath bi euh, imaam al-Buxaari ci salaatu melale julli tisbaar bu yeneen saa salaam foofee imaam Abu Qataada al-Haaris ibn Rib'i al-Ansaari radiyallahu anhu mu ne yeneen saa salaam kaan nekkoon na wa yusmi'una al-aayata ahyaanan wa ahyaanan léeg-léeg tisbaar la ñuy julli la ñuy jiite léeg-léeg day jekki wax benn laay ci kaw bañ xam ne ah yeneen saa sam saar bii lay tari wala lii lay tari moo tax loolu entre parenthèses euh, euh, ci ngiru Maliki naan ku wax ci kaw euh, da war a sujjóot après affaire bii day day defaraat day <laughs> day xaw a rëngi-rëngee wax jooju ah parce que imam Abu Qatada nee yonent na saa sam ci boppam léeg-léeg mu ngi jiite tisbaar ba pare wax ci kaw mooy lenn ci laayee du lépp lay wax ci kaw yus wa kaana yusma' ñu dégg lu waaw ñu dégg te tisbaar lañu jàngi yenn laayee al aaya mu ñuy dégguloo ahyaanan léeg-léeg kon loolu léeg-léeg la ko doon def te loolu bi mu paree sujóotul dara waaw wala laata muy pare wala loolu ne ah kon yokk na kon nag daa war a sujóot bu sëlmalee loolu moo tax lii day seeta lu war a lu jara seetaata ngo kon nag mu ne <laughs> imaam al-Hafiz ne lii te loolu kon yeneen saa soo xam nañ da doon def loolu kon kay ñee ni ñu xame loolu ñoom ibnu Umar ibnu Abu Hurayra sayna ibnu Abbas moom saar yii ñu ne ñoom moom lañ dégg muy wax mooy comme noonu la ndànk lay wax mais léeg-léeg mu wax tuuti ci kaw ñu dégg ko voilà voilà mu ne wa yadullu lii wane ne lii nii lii wax man imaam al-Hafiz mooy dëgg mooy li koy tegtal anna fi riwaayat ibn Sirin al-mazkura bi riwaay imaam ibn Sirin bi nga xam ne tudd nañ ko dane foofu yasuru fihim al qiraa waaw yeneen saa salaam da doon wax euh, wax ci suuf li nga xam ne mooy njàng bi jeex na waaw mu ne te lool waqat sahahu ibnu Abdul Bar al imaam Abdul Bar nee na yokk bii am na waaw kon yeneen saa salaam bu doon jàng ñaari saar yii ñaari ràkke yii bokk ci yu fajar yi da ko doon da doon da doon wax ndànk li nga xam ne mooy tari bi da ko doon wax ndànk kon nag euh, euh, euh, lu ama am solo la hmm? wallahu taala loolu am solo la lii kon bu ñu ko gisee dañuy gis ne lii dëgg mooy kantaa ñi ne moom kenn lu ci jàng loolu wax nañ ñooñ seen nja seenu ñooñ moom wax jooju du wax ju kenn du jàpp voilà parce que amul benn dalil daraa ko tegtewul te lii day wane ne dañuy jàng kanta dañuy yenn ci faatiha kese comme ni ko euh, Maliki yi rahmatullah alayhi ñu bari ci ñoom di waxee loolu nekkul lu gën dëgg waaw parce que quand même ngay def ak laay yi waaw ba moo tax ñu bari ci ñoom ne mukk da kii hadis yi nii di wax ne yeneen saa sam da cay tari dañuy tari kay te loolu mooy li nga xam ne huwal haqq voilà loolu mooy dëgg kon nag ci kaw nii in wallahu taala alam ci lañu jeexale suñu xadiis yi suñu bunt yi walillahi alhamdu wal minna bii di ñëw insha allahu taala ñu daal di gis ba léegi nag ci wàllu rakkaay fajar yi daree waaw mooy nag li ci mujj di wax ci wàllu waaye tëdd bi ngay tëdd ginnaaw bi nga ko jullee ba pare ak laata ñuy julli nag rakkaay yi nga xam ne ñoom ñooy ah, yu farata yi waaw leer gi loolu est-ce que lu ñu sopp la leer si def la wala déet loolu la ñuy gis bu ko defee nag ñu tëj suñu chapitre bii di chapitre quarante mooy suñu ñun suñu tom tom tom <laughs> tom quarante huit ci Riyad bi ci sara euh, bu ndaw bi bref commentaire yi <laughs> yo ne bref nga may xool <laughs> bref commentaire yi ñuy def ci Riyad bi muy chapitre quarante huit non tom quarante huit euh, buñ gisee euh, buntu bee